abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saabi' baabun fil yaqiini wat tawakkul as-saamin an abi bakrin as-siddiq abdillah ibn uthman ibn amir ibn amr ibn ka'b ibn sa'd ibn taym ibn murra murra ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib al-qurashi at-taymi radiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahaaba radiyallahu ta'ala anhum annahu qaala nadartu ila aqdaami al-mushrikiina wa nahnu fil ghaar wa hum ala ru'uusinaa fa qultu yaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absaranaa fa qaala maa zannuka yaa abaa bakrin bithnayni allaahu thaalisuhumaa muttafaqun alayhi kon al imaamu nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ci buntu bi nga xam ne mooy bunt bi wax ci kóolute gi nit ki war a am kóolute ci boroomam ak di wàkkeerlu ci moom ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis numéro mu nekkoon xadisu sayna abu umar al eh, moom lañ jeexal moo doon dox biñ mujjee woon gis ci xadis yi tey ñu war a gis xadis numéro quatre-vingt-un bu dee nag ci eh, téere bi mooy ak saamin ci bunt bi mu ne an abi bakrin bi mu ngi koy jële ci sangu sahaaba yi di saydna abu bakr di bàyyi bakr hein as-siddiq nga xam ne moo gën a dëggal ku dëggal yonent bi alayhi salatu wassalam nan la tuddoon mu ne abdillahi abdullah la saydna abu bakr tuddoon ibnu usman di doomu ku ñuy wax usman ibnu amir usman boobu moom lañ gën a xam ne ci abu quhafa voilà abu quhafa noonu la abu bakr ibn abi quhafa gisoon nañ keroog bi ñuy wax ci uhud bi nga xam ne ci la Abu Sufyan taxawee ci buntu euh, montagne bi naan ayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ayna ibnu Abi Quhafa voilà kooku bul foog ne keneen la mooy Abu Bakar lay wax ba pare mu teg ci ayna ibnu al-Khattab ana Seydina Omar doomu Xattaab bi boobu ñoom ñaar da leen seen dane doomi bàyyi wax seen bàyyi ah nag mooy Ibn Abi mooy mooy Abu Quhafa moo doon Ousmane moo doon bàyyi. Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu moo tax mu ne Abu Seydina Abu Bakr Abdallah la tuddoon di doomi Usmaan Usmaan boobu ibn Amir di doomu ku ñu Amir Amir boobu ibn Amr yoo Amir boobu di doomi Amr Amr boobu ibn Ka'b di doomi Ka'b ibn Sa'd Ka'b boobu di doomi Sa'd ibn Taym Sa'd boobu di doomi Taym ibn Murrah doomi Murra ibn Ka'b Murra boobu beneen Ka'b moo ko jur ibn Lu'ay di doomu Lu'ay ibn Ghalib Lu'ay boobu di doomi Ghalib al-Qurashi moom Seydina Abu Bakar ko joowoon ci waa Quraysh ak Taymi ta bokkoon ci waasow waa Quraysh mu ngi ci bokkoon ci niig bam ci bokkoon mooy doomu Taymi dégg nga Sa'd ibn Taym moom moo mële lañ leen di dàkkantale naan at-Taymi radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa huwa moom Abu Bakar nii as-Siddiq radiyallahu anhu wa abuhu ak baayam di Usmaan di Abu Quhaafa wa ummuhu ak yaayam yaayam ah saxaaba ay saxaaba lañu woon ñoom ñëpp Seydina Abu Bakar baayam ak yaayam ay saxaaba lañu woon waaw mu ne radiyallahu taala anhum yal na borom bi tabaaraka wa taala daal di kontaan ci ñoom ñaar. voilà daal di kontaan ci ñoom ñëpp sax waaw radiyallahu taala anhum yal na borom bi tabaraka wa taala daal di bég ci ñoom ñii léegi euh, yaayu Siddiq moo doon moo doon umul xayri umul <laughs> moo xoolal loolu eh, yaayu yiiw Allahu akbar waaw kooku kay bu amee doom bi nga xamante ne nii eh, mooy Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala an anhuma wa ardaahuma eh, loolu moom du lu jomb quoi waaw kon nag mu ngi noonu umul xayri lu fi doon <laughs> waaw ma sha Allah waaw ah léegi ah mu ne kon ñoom léegi Seydina Abu Bakar moomu radiyallahu taala anhu wa ardaah moo ne annahu qaala mu ne nee na nazartu man de xool naa jëme ila aqdaamil mushrikiina jëme ci ndëggu tànku mushrikuuna yi nga xam ne ñoo ñu doon ndax lii day wax keroog di waa Quraysh tuddoon nañ ko fi fan yële bi ñoom li Jahl ñëwee <laughs> liñ joxee seen idée yooyu rek wa iz yamkuru bi alladhina kafaru boobu alquran doon wax fàttaliku lew yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne yéeféer yi ñu lay tegal ay plan gàttal daal ñu mujjoon xalaatu Abu Jahl lañ jëloon ba Iblis bi ko fekke woon waa ji góorug Najd gi te jógewoon Najd ne xalaat yi fi jógagul daal al qawlu ma qaala ar rajul waaw xalaat bi ñu war a doxe fii ci daaru Nadwa daal mooy bi ngóor si wax te mooy abu abu jëflin dane woon dañuy jël ci euh, waaso Quraysh bu nekk dañ lay dañ ciy jël ku am doole waaw jox ku nekk ci ñoom jaasi ñu bett ko këram moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam néegam bàyyi ba muy nelaw ñu raay léegi nag famille bi mu bokk muy waa Banu Hashim manuñoo xeex ak ñu des ci Quraysh ñëpp liñ man mooy laaj ñu ay ndàmpaay ñu jox leen voilà bu ko defee ñun ñu seet affaire bi mu al qawlu ma qaala ar-rajul naha xalaat bi daal ah mooy bi waa dëgg la naan al qawlu ah al qawlu insi wa ana shaytaanul jinni wal <laughs> waaw bu do bu dëggoon moom Iblis danaan wax ji wax ji daal bi ñuy jàpp mooy bi saytaane nit yii di Abu Jahl wax te man saytaane jinne mag bi nag daal di daal maa ngi koy dëgëral <laughs> waaw. boobu la nga xam ne léegi biñ ñëwee yonent may saa saa waxoon nañ ko fi mu rëcc leen ba doon sotti seen bopp yi suuf ah. yaasiinu yaqra'u yaasiinan fa jaa lahu wiqaayatan lam yanal man kaana fil ujumi ah loolu la boroom xilaasu dhahabi wax. doon tari radiyallahu anhu doon tari li nga xamante ni mooy yaasin di leen sotti suuf ba leen na waay romb leen ne leen mooy yéen ngeen di taxaw fii yéen ki ngeen di xaar bi yàlla na ñuy wax mu sotti ci seen bopp yi suuf quoi gars yi ne ah ñu dem fekk fu Seydina Ali ibn Abi Talib biñ vérifié ñu ne kon nag waa ji ñu waxoon wax nañu dëgg ah léegi waxoon nañ li ñu njëkk a def dañ ne boo comme que jóge na fii moom kër Seydina si Abu Bakar la war a dem gis nga bañ demee fëgg rëng rëng rëng rëng rëng rëng ñoom sayyidatu asma daal di ubbi rek abu jahlin ne leen yow asma yow ana sa baay yow <laughs> mu ne ko xaw ma fan la nekk mu ne ko ah da bañ a wax dëgg ji rek daal di koy ubbi tël benn mbeñ moo xam ne xurt yi mooy kii yi nu mu tudd jaaroy nopp yi mu takkoon jaaro nopp waaw dafa dal yi nële tellement dajum abu jahlin mi ni mu tari quoi tël la ko def da koo ubbi kay <laughs> léegi nag niñ baree ko dem foofu xam ne boo kon ñii nekkuñ fii ah ñu commencé nag di wër waaw yónni nag ñi nga xam ne ñooy toppkatu tànk yi ak trace yi ak ku nekk na wër ndax képp ku ñu fi ëndil Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo u fi di nga am mi atu naaqam waaw saa gëléem diñ ko am téeméeri gëléem moom dinañ la ko jox waaw te loolu mu ngi mel ni tey ñu ne woon ku ñu ëndil li di wax rek su suñu ennemi numéro tel ku ñu ci jox information wala nga fexe nag jàpp ko deux milliards US lañ la dóoral lañ lay tegal waaw léegi waa Quraysh nag ñoom ñu génn di xool ah, di wër di jéem a topp ne war wu ñoo sori kon ñu leen di wër nag bañ ñëw ci montagne bi nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu nekkoon léegi nag foofee biñ ñëwee sax ba jege leen nag waaw ba agsi way daal di agsi ci mbir mi kay fi nga xam ne sauf que yonent lay ñoom ñu ngi ci biir dañoo dugg ci ndax ci xaar bi ndax xaar mooy ci montagne lay ne ab bën bën nekk ci biiru montagne léegi ñoom nag ñu ñëw taxaw ci kaw montagne bi di xool nag waaw ba kenn daal di ci ñoom <laughs> comme li imaam al-Waaqidi doon wax naan am na sax koo xam ne moom daa génne <laughs> rahimahullah génne na tubéy ji sax di tuur ndox quoi <laughs> ba ba jë mooy jëmale ko côté bi nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ak na Abu Bakar ñoom nag ci suuf lañ nekk ndax ñoom dañu yéeg ci kaw montagne bi mushrikuuna léegi yonent bi nag fi ñu nekk moom moo féete suuf ci biir montagne bi ah mais fi ñu nekk ñoom ñu ngi seen kuffaaru Quraysh yi waaw léegi nag bi nga xamante ne nag noonu la demee ci la Seydina Abu Bakar nag doon wax lii biñ ñëwee ba yéeg ci kaw montagne bi tiim leen gaa yi ne eh, Seydina Abu Bakar nag lool lay wax nii. ne nawartu ila aqdaamil mushrikiin waaw ci laa xoole ci ndëggu tànk mushrikuuna yi waaw ma ne ah la la wa nahnu fil ghaari te fekk ñun mooy yeneen tibare saa saam ak man ñu ngi ci biir xuntu mi waaw ci biir bën bën bi nekk ci biir montagne bi ñu ngi ci biir wa hum ala naa te ñoom yéeféri ñu ngi ci suñ kaw bopp mooy ñoo ñu féete kaw ñu ngi ci kaw montagne bi ñu ngi ci biir waaw fa qultu nee na ma ne ya rasulallah man abu bakar ma ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam law anna ahaduhum nadara tahta qadamayhi la absarana bu kenn ci ñoom de daal di woon sànni bëtam xool ci suufu ay ndëgg tànkam di ko noon tugoon dinañu gis waaw ñii de il suffit kenn ci ñoom xool ci suuf rek yeneen tuwaay saab waa ji ñoom dañ lañu gis de te dinañu trouver waaw léegi yeneen fa qaala mu ne yeneen tuwaay saab tontu ma ne ma maa zannuka yaa Abaa Bakrin bisnayni Allahu thaalisuhumaa waaw ne ma maa zannuka ana lan ngay njort ah looy yaakaar looy xalaat yaa Abaa Bakrin yow doomi Bakr yow bàyyi Bakr yow Abaa Bakr radiyallahu ta'ala anhu bis nay ni ci ñaari nit yoo xam ne muy man rasulullah ak yow sallallahu alayhi wa sallam allahu borom bi salisuhuma mooy seen ñetteel maa takunu maa yakunu min najwa salaasa illa huwa rabi'uhum waaw borom bi nee amul benn dee lu ngeen di déelante di huis clos nekk ñaar lu moo leen ñetteel waaw bu ngeen nekkee ñeent lu dul moom moo leen di nekk ki nga xamante ne ni moom moo leen di Eh, eh, eh, borom bi mooy ci leen di ñeent moo leen di juróomeel ainsi de toppal ma lool waaw ndax borom bi dara nëbbool ci moom waaw wala xamsatin illa huwa sadis wala adna min zalika lu gën néew yi yëpp sax wala akbara du caagante ne lu ko gën a rëy illa huwa ma'ahum ayna ma kaanu waaw lu dul ne xam-xamu yàlla yéen ngeen ci surveillance fuglub yàlla génnu ngeen ci summa ginnaaw gi nag fu ngeen man a nekk ah. yunabbi'uhum mu daal di leen xabaare bi ma amilu ci li nga xam ne moom lañ doon jëf nag bañ ñeete kaw suuf yawmal qiyaama bi sub taxawaay ba inna allah dëgg-dëgg borom bi bi kulli shay'in alim ci lépp la nekk xamaa kon waaw kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam di ko xamal ne na sa xel dal yonent bi alayhi salaam di ko xamal ne say Abu Bakr bul am dara looy tuut bul am dara looy jàq wala looy tiit ci mbir yi ndax sama borom ne mu ngi ànd ak man waaw waaw waaw moom la doon wax fële laa tahzan inna allaha ma'ana bul njàq inna allah dëgg-dëgg borom bi ma'ana mu ngi ànd ak ñun waaw mooy bul am dara looy jàq yow Abu Bakr waaw bul yaakaar ne mukk yéeféer yii ñoom mën nañ ñoo teg loxo déedéet waaw illaa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayni iz huma iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatu Allahi hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim waaw noonu la ko boroom bi waxee ca suuratu Tawba illaa tansuru gis nga bu ngeen dimbaluwul soit ngeen dimbali ko yeneen tubaab yi saa saam te bu ngeen ko deful yëg ne boroom bi boromam moo ko dimbali faqad nasarahullah borom bi yàgg na koo dimbali te ci dimbali ko la la sax. il fàtte la ko leen axrajahu la ko génne alladina kafaru moo tax gaa yi ko génne Makka moo tax keroog bi muy gàddaay yeneen tubaab yi saa dafa dem ba ci biti Quraysh Makka gees ne amul benn dëkk de boo xam ne moom la yàlla sàkk lu dul yow mii laa gin a sopp muy mag walawlaa anna qawmuka axrajuuni ma axraj laa mu ne budul woon ne sa ñoñ ñi dëkke fii ñi la dëkke tay ñoo ma génne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kononte kon doon ma génn kon nag keroog bi nga xam ne kon ñoom ñoo ko génne iz axrajahu alladhina kafaru bi nga xam ne yéefér yi ci lañ ko génne ba pare di ko topp nag ndax ñoo def li tax mu génn boo bundu xaatalee nit ba mu génn mooy yow la yow yaay cause bi xam nga nag naa non waa projet yi bëggoon ko jàpp ah indiwaat ko kon kay loolu loolu ñoo ko daan parce que ñoo waral li tax mu génn parce que a nag ko wone ni ku ku jaamu yàlla nanguwuñ jiwu yàlla fii ci Makka jiwu l'islam ba pare mais ñi fi jot a gëm ñu leen di torturer di dóor mais nga ut feneen borom bu utal ko feneen muy yesi waaw daarul hijra waaw këru gàddaay ga yow def li tax mu génn muy génn ngeen ne du dem quoi keroog bi nga xam ne axrajahu la ko génn alladina kafaru ña weddi yàlla ñuy ñoom abu jahl nag ñoom abu lahab saaliyas nay ni ñoom ñaar képp lañ woon mook sayna siddiq iz huma fil ghaar mu nekkoon saaniya ñaareelu ñaar ña waaw iz huma fil ghaar ba nga xam ne ca la ñu nekk ci euh, xuntuma il yaqulu keroog bi nga xam ne lay wax moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li saahibihi ca ànd ndoowam ba Allah Seydina Siddiq suñu borom nee na moom saaxibu rasulillah la <laughs> waaw <laughs> ah yàlla ko wax de yàlla nee na la yaqulu li saaxib waaw waaw ah, moo vraiment amul ñu leen gën a riir quoi <laughs> waaw xaw ma sax nan lañ mën a jàngalaay yi ñoom quoi waaw lu yées li ñuy yàq ah Seydina Siddiq mi borom bi ne fàttalikul bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam il yaqulu li saaxibihi borom bi dina ko tudde saahibi rasulillah mu nekk koo xam ne nitu caaxaan la wal iyaadu billah yal na leen bo yal nañu bi gindi te gindi leen waaw amin il yaqulu keroog bi nga xam ne lay wax li saahibihi ca ànd noowam ba naan ko laa tahzan bul am dara loo njàq inna allaha lii nga naan ñu tiim ñu waaw ku xool sax ci mbéggu tànkam gis ñu waaw ba kii génne ci waxu imaamul Waaqidi rahimahullah génne tubéy ji tikk tubéy ji di di tourno yeneen traité saa saa ko gisuñu ndax bu ñu gisoon doonul woon ñu féetaleel awraam ci ñun <laughs> nga bul laa tahzan bul bul njàq inna allaha ma'ana waaw borom bi mu ngi ànd ak ñun waaw gis nga yeneen traité saa saa am dana fii inna allaha ma'ana ba mu waxee loolu nag fa anzala allahu sakinatahu alayhi waaw borom bi wàcc ak dalam ca moom yonent bi alayhi salaam wa ayyadahu dimbalee ko bi junuudin ci ay soldat yoo xam ne lam tarawha ñoom ñoom gisuñu ko woon waaw wa mu def kalimata alladhina kafaru kaddoom ñi nga xam ne ñoo féete kaw as-sufla ñoo féete suuf mu féete suuf wa kalimatullahi kantaak kaddoog borom bi di la ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla alayhi salatu wassalam moom nag mu def ko lan al-ulya hiya al-ulya mu féete kaw wallahu te borom bi azizun mooy ki noot ci nguuram ah hakim mooy ki nga xam ne moo xereñ ah ay àtte fii dane dane moom borom moom dane ah, inna allaha maana te gis nga Seydina Muusaa ba mu àndee gaay mi lan la wax ah dane gaay yi fa axrajnaahum min jannatin wa uyun wa kunuuzin wa maqaamin kariim kazaalika wa awrasnaahaa banii Israa'iil fa atba'uuhum mushriqiin falammaa taraa'a al-jam'aani qaala ashaabu Muusaa qaala ashaabu Muusaa innaa lamudrakuun qaala kallaa qaala kallaa inna ma'iya rabbi sayahdiin mooy xoola yeneen ma lay saasaa moom danay Seydina Abu Bakar laa tahzan bul njàq inna allaha ma'anaa yàllaa ngi ànd ak ñun ndax Seydina Siddiq te loolu dafa représenté saxaaba yépp ñoom dañoo bokk ci yonent bi alayhi salaam ñoom parti lañ ci yonent bi alayhi salaam saxaaba yi moo tax suñu borom da na a tànn ba pare moo tax yonent bi alayhi salaam moo ba may génn boole ma ci jamono mu génn ci seen biir daa xool yëpp xool xolu jaam ginnaaw saxaa ginnaaw yonent yi alayhi salaam mu ci ñooñu ma génn ci seen biir lool moo tax suñu bo yonent bi saa saa ne ko laa tahzan bul am loo jàpp inna allaha ma'ana mu ngi ànd ak ñun waaw ndax ñoom moo tax seen bëgg-bëgg mooy bëgg bëgg-bëggu yonent bi saa saa seen bëgg lañu bañ moom la bañ moom lañ bañ mooy ñoom partie intégrante la ci yonent bi saa saa alors que banu Israël ñee <laughs> ñoom Seydina Muusaa alayhi salaam déggoo suñu borom dane xoola waa Firawna keroog bi nga xam ne ci laa ne wa awhaynaa ilaa Muusaa ci laa wax yow Seydina Muusaa alayhi salaam ne ko an asri bi ibaadii innakum muttabaun doxal ak génnal dox ak sama jaam yi ci guddi te ngeen yëg ne des nañ topp waa Firawna buñ la yëgee dinañ leen fexe jàpp Firawna woote ci caserne yu mag yeeg fi fi kii yu baax yi nekk na soldat yu génn nit ñi as mbooloo su ndaw lañu mu ju ñàkk solo buñ demee duma leen indiwaat leen suñu boroom da ma génn leen ci seen dund gu neex kañ ne woon ndax kaana misra min jinaanil ard wallah boroom dañ leen di jaaral niil mbay mi dox lépp dox boroom bi nee na ma génn leen foofu la ak seen dex ya ñu amoon seen seen dex ya ak seen trésor yi ak seen poste yu kaweete tenn nee na nako noonu ma daal di koy donnale waa banu israil fa atba'uhum mushriqin gaa yi topp leen waaw jaar ca côté Shaq nee na bi ñaari kuréel yi fa lamma toro aljamaan bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi Firawna rëpp tël na ak char yi fas yi nga xam ne ay char kii ba agsi ba ba ñuy séenante léegi mooy waa kër Seydina Muusaa ak waa Banu Israayil alayhi bu gestoo dañuy gis Firawna ngi ñëw gàngoor di di rëppëtal fas yi di taw waaw ba nga xam ne ci la ñuy séenante xaala Firawna di leen séen ñoom bu ñu gestoo di leen séen qaala ashaabu Muusaa waa kër Seydina Muusaa ne alayhi inna la mudrakuun na ko nag dinañ ah dab nañ ñu ñun dinañ ñu dab dinañ ñu jàpp c'est fini c'est mort qaala Seydina Muusaa ne leen kalla mukk lu ngeen di wax ni mukk inna ma'iya rabbi sayahdin man damaa ngi ànd ak sama borom ma'iya waxul ma'anaa de rabbi sama borom sayahdin dina ma gindi ba Firawna mii di ñëw gaay bi du ñu teg loxo day moo tax e, pour leeral la lool naka la leen borom bi daal di rëccal ñu dem gis ay nit ñoo xam ne ya'kufuuna ala asnaamin lahum waaw gis gaa yoo xam ne ñu ngay bóof ñoom waa banu Israël pour wax la li tax tey yeneen traçais sa sa bokk na ci li tax mu rew inna allaha ma'ana ta ta fii Seydina Muusa waxul gaa yi <laughs> waxuleen inna allaha ma'ana de inna ma'iya rabbi ñoom ndax gis nga bi leen bi leen borom bi jàllalee noonu waaw Allahu akbar ci lañu romb ay nit ñoo xamante ne nii ñu ngay bóob ci seet xërëm ya ñuy jaam lan lañ ci teg yow borom bee leen bu muccal ci Firawna bu garaaw mii doon leen teg ci ay ay mbugal yu dul jeex ñuy liggéey ñu def leen ay jaam jaamu yàlla gu jag sax ñemewuñu ko wane ne sax ay jullit lañ borom bi muccal leen ci Firawna ñu gis ni mu ko la dale waaye lan moo xew wa jaawazna bi bani Israa'ila al-bahra fa ataw ala qawmin ya'kufuuna ala asnaamin lahum qaaluu yaa Muusaa ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waaw xoolal ñoom naka la leen borom bi def ñu ñu jéggi dex gi mer rouge Firawna lab na ñoom borom bi muccal la leen ñu dikkal gis ay peuple yu dëkk côté yooyu ñoo xam ne dañoo yor ay xërëm yoo xam ne ci la ñuy buuf di leen jaamu gaay lu ñu wax ñu naan ko yaa Muusa ah, xaalu ñu ne ko hee yaa Muusa la wax yow Muusa xoolal premièrement yaa Muusa <laughs> yaa Muusa la ñu wax <laughs> yaa Muusa eh yow Muusa <laughs> non vraiment vraiment rien que woote gi rek da nga ciy gis la différence quoi xoolal Seydina Aboubacar lan la wax Seydina Aboubacar da ne nazartu ila aqdamil mushrikiina wa nahnu fil ghaar wa hum ala ru'usina fa qultu lan la ya rasulallah <laughs> gis ngeen moom nee na bi ma gisee kaabu critique bi mooy musrikuuna yi tem ku ci xool ci tànk ndëggu tànkam dinañu gis bi mu bi muy woo yonent bi saa saa lu wax dana ko yaa Muhammad déedéet waxu ko lool dane nee na dama ne ya rasulallah yow ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa banu Israël li ma la wax naan gis nga différence bi li tax Seydina Muusaa ne inna ma'iya rabbi man borom sama borom a ngi ànd ak man. gaa ne ko xaalu ñu ne ko yaa Muusaa eh yow Muusaa <laughs> ij'al lanaa ilaahan defal ñu ab yàlla utal ñu bi yàlla boo xam ne bon dañ koy mën a représenter comme ñii kamaa lahum aaliha comme ñii ñu gis ñii peuple yi waaso yi ñu romb gis leen fii nii ñu amee ay di leen jaamu yow itam utal ñu ay xërëm yoo xam ne yàlla lu ñuy jaamu suñu yàlla bi bokk def ko représenté ko ñu koy jaamu moo tax mu ne leen qaala innakum qawmun tajhalun yéen kon gis nga différence non léegi hadis bii nii day wane lu rëy rëy rëy yaqin gu mag wàkkiirlu gi yonent bi alayhi salaam ajoon léppam ci boroomam mooy li ñu doon wax ci jotaay bee weesu nekkul ne ka dem ci xare moom moo jege faatu quoi que ci demul xare waxoon nañ la Seydina Xaalid ibn al-Walid waxoon fa qarrat a'yunul jubana waaw <laughs> waaw mooy wàkkirlu bi nga xam ne moom lañ wàkkirlu woon ci seen boroom seen xol seen lépp moom alayhi salaatu wassalaam ba danger bi tiim la wàññiwul dara wàññiwul dara gi nga am sa borom. ak dal gi nga xam ne moom ngay àndal ba xam ne sa borom mooy surveiller lépp te lépp lu mu nattul woon ne du la dal manulaa dal waaw waaw mu am kóolu ne ci diggu borom bi mi ko diggoon ne bés dina ñëw dinaa yëkkati gi sa sa lii ngay woote dinaa ko yëkkati waaw mu am kóolu te borom dina ko bi nga xam ne waa Quraysh bi mu ko bundu xataale lay yónni Seydina Jibril alayhi salaam mu ñëw jox ko ndigal ba mu ñëw ci kër ne Seydina Siddiq wax ko Seydina Siddiq ne ko est naa ànd ak yow mu ne waaw mu xam ne boroom boobu du ko yóbbu du ko jox yooyu yëpp digal ko mu dem ak yooyu yëpp ak la muy ndax pareegul borom boobu loolu mu ko wax digal boobu gëm na ko te xam na ne mooy am waaw kon nag lan lañ fiy jànge kon suñu diggan suñu bu lëkkaale bi am ak buntu bi mooy di am yaqin ci sa borom kóolute di wàcceerlu say mbir ci sa borom. te bañ koo teg rek waaye sabab yi lii lañu wax sabab yi lii noonu affaire bi nar na doy waaw gaa yi nañu yor lu ne kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan ah kaseera bi iznillah suñu borom nee nag ñaata yoon ay mbooloo yu néew gañe mbooloo yu bari ëpp leen non seulement mbooloo ëpp leen matériel ci ndigalu yàlla bi iznillah waaw kon nag affaire bi loolu la mooy hadis bi dañuy jàngal wàkkirlu ci suñu borom affaire yi critique critique ñun mooy bu affaire yi critique nañu fekk it laata muy critique nañu fekk ci lu neex yàlla buy critique nañu fekk ci lu neex yàlla bu ci nee suñu xol yàlla yàlla lañ ko acc ajuñu ko ci est-ce que ñuy wax seeni lentille seeni satellite yu ñu yor foo ñu jaar ñu war koo yëg xanaa ku nekk sa néeg di yi sax seen satellite yi war na laa détecter loolu lépp waxu kàcc la c'est tout simplement pour tiital ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ak ñi nga xamante ne ñooy seeni noon waaw xam nga ne mos Amérique bu doon ne lool gaa yi doon gëm bu yàgg te xam ne 11 septembre daa ñëw waddal yépp gaa yi ñeme leen waaw ndax lañ doon gëmloo gaa yi ba ci ñu bari jàpp ne bu bu ñëwee seen néeg di wax sax fii mu ne américain baa ngi leen di déglu tellement mu ngeen di dégg mooy loolu loolu ab la woon boo xam ne ma solo nekk dëgg te léegi ñépp ci xam dara waaw dañuy chercher kenn toog ay at duñ ko mën a gis waaw. yooyu yépp ñu yor ak même bu doon sax jàpp nañ ne sophistiqué na comme noonu yow sa yoon new ci man sama boroom laa gëm nañu yor matériel bu leen neex sama xol sama boroom laa ko wékk waaw li am solo lim ma digal naa ci ne te lim naa ko sori quant après liy xew loolu boroom bi mooy taskiin mooy defal dal ci xolu képp koo xam ne wóoru nga ci moom te nekk nga koo xamante ne nii da koo bàyyee say mbir moom boroom bi tabaaraka wa ta'ala waaw. kon nag dañ ciy gise fii ngëneelu na Siddiq waaw guddi gii nii mu doon wax nii moom la Seydina Omar doon wax naan la laylatun wahida li Abi Bakr xayrun min Omar wa ali Omar guddi gii la Seydina Omar doon wax waaw mooy bi ñuy gàddaay nii waaw bi ñuy gàddaay nii la doon wax ne benn guddi na Abu Bakar radiyallahu anhu moo gën Umar moo gën waa kër Umar waaw ngëneelu Seydina Siddiq mi borom bi ne il qaala li saahibihi waaw Allahu akbar ba pare non seulement dafa joxe bakkanam alalam yépp la génne ak njabootam d'accord ci gërëm ko waaw ba pare takkoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jamono yépp yonent mi alayhi salaatu salaam dañuy jàng wéeru ci yàlla wàkkeerlu ci yàlla te yàlla kese tax waaw mooy boo amee loolu ku ànd ak yàlla ku wala ku yàlla looy tiit laa tahzan bul tiit waaw laa tahzan bul tiit waaw Allahu akbar kon nag mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari wa al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj Abul Husayn ñoom seen sëriñ daal imaamu ahmad ibn muhammad solono kal imaam abu isa muhammad ibn isa ibn thawrata at-tirmidhi rahmatullah alayhi hadith bi nag ci sayyidina anas la jaar ah par exemple sayyid euh, imaamul bukhari da ko solo ci ay wàll euh, solo na ko solo ko benn bërëb kese mu ne haddathana bi mu ko indee ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabu manaaqibil muhaajiriina wa fadlihim bunt mi nga xam ne ci lay wax jaroore ngëneelu saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam buntu jaloorey muhaajiriin yi ñi nga xam ne ñoo jóge woon Makka dem gàddaa yi Medina wa fadli mag seen gëneel foofu mu ne haddathana Muhammad ibn Sinan qaala haddathana Hammaam muy Hammaam ibn Yahya mu ne an Saabitin mu jële Saabit al-Bunaani ibn Aslam al-Bunaani Abu Muhammad an Anasin mu jële ci Sayyidina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu